tàmbali woon nañ ko jamono yële dafa mel ni tey mooy suñu ñeenteelu jotaay ci buntu boobu ñu doon gis li imaam Ibnul Qayyim al-Jawziyya raxmatullahi alayhi daal di woon wax ci zaadul maad fi hadi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa gisoon nañ ci jotaay bi weesu benn rek lañ gisoon benn rek lañu gisoon ci jotaay bi weesu mooy fi mu doon waxe moom imaam Ibn al raxmatullaahi alayhi ci këne bàkkaar bu mag jëf yu baax mën na koo effacer mu ne waaye nag ni mel noonu nag ci la ci la contraire bi amee ci la contraire bi it ma ne nee muy bàkkaar bu rëy ñëw effacer yu baax yi nga defoon nga ne waa ban relation la am ak li ñuy gis nii ñu ne la loolu da gisoon nañu ko joxewoon nañ ci exemple mooy Seydina Xaatib ibn Abi Baltaata radiyallahu taala anhu wa ardaa muy rëcc-rëccu aljas pa mooy espionnage bi nga xam ne moom amuloon yéene ngir loolu du bokk la ki nga xam ne délibérément la ko def waaw xam danger yi ci ne mu ne naa ko def ngir bañ lislaam ak jullit ñi déedéet waaye moom da koo defoon te expliqué woon na ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ko lu taxoon mu def ko ba mu nanguloon ko loolu ne ama hada faqad sadaqakum ah kantaa kii moom moom dëggu na wax na dëgg mooy lim leen moom li mu wax noonu la dëggu na ak yéen lim leen wax noonu la deme kon mooy fekkeem Badar ak rëy gi mu rëy tax na mu submerger lii effacer lii nii ëpp ko doole mu daal di koy ëpp doole ci beneen partie bi ci beneen côté bi mooy exemple Zul Xuwaysira bi nga xam ne mooy jëf ju baax ju bari joo def nga def benn ju bon mu yàq lépp comme li mu wax ne képp koo xam ne dafa bàyyi julli tàkkusaan fa fa ka annama wutira ahluhu wa maalo mu ngi mel ni koo xam ne dafa ñàkkoon alalam ak waa këram yépp ci beneen bi faqad habita amalu kooku ay jëfam daal dinay simpeeku daal dinay yàqu kooku ay jëfam daal dinay simpeeku daal dinay yàqu loolu nag moo dal ku mel ni xawaari ji te gisoon nañu Dul Xuwaysiratul Yamaani joxewoon na ci exemple moom Imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi bi muy wax ne ndax moo ne woon Yonent bi alayhi salaatu salaam i'dil waay justal ci sa séddale bi ndax si sax justo wal iyaadu billah moom Dul Xuwaysira moo waxoon loolu yonent mi aleyhi salaatu salaam Seyyidina Xaalid ibnul Waliid radiyallahu anhu daldi laajte ngir yonent bi aleyhi salaatu salaam jox ko ndigal mu cor doqam mu ne ko déet bàyyi ko ndax dina génn fii di di haadha rajul dina génn ci ndiggu waa ji nii ay nit ñoo xamante ne nii taxqiruuna salaatakum ma salaatihim yéen saxaaba yi mooy saxaaba yi lay wax waxoon nañ la exemple yi ñoom seydna abu bakar ñépp seydna omar ali usmaanu talha abdallah ibnu zubayri az-zubayr awaam abu ubayda aamir ibnu al seydina abdurrahman ibn awf seydina bilaal ñoom ñépp bu ñu comparee seen julli yi ak julli yi gaa yi ñoom dañuy xeeb dañuy xeeb lan dañuy xeeb seen seen julli yi alors que ñoom kilaabu ahlin naar malgré tout ñooy xaji waa safara kama axbara bihi rasulullah kem ni nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallama di xabaare eh, lenn laa gisoon ne lañ deful woon eh, te loolu la am sol mooy xadiis yi waxoon yi imaam na al-Qayyim tuddoon foog naa jën am na yu ma yoo xam ne waxuma woon fu ñu ne de walla Ah. bu dee juumuma am na yoo xam ne hmm, si waxoon nañ kii xadiis bi nekk ci <coughs> al arba'in nga xam ne imaam an-Nawawi raxmatullaahi alayhi indi na ko ci al arba'in an-Nawawiyya Ah. mooy bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam di wax naan wa atbi'i sayyi'ata alxasanata tamxuha ittaqillaha ndax xadiis bi dafa commencé ittaqillaha xaytuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alxasanata tamxuha wa xaaliqi nnaasa bi xuluqin xasan Allah imaam at-Tirmidi moo ko na ko noonu imaamu Ahmadu loo demee ci sunanu daarimi mu nga fa mooy xadiis boo xam ne sayyiduna Muaaz ibn Jabal radiyallahu taala anhu moo ko solo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ittaqillaha haythuma kunt ragalal yàlla foo man di ne ittaqillaha haythuma kunt mooy ragal yàlla doo nit ki du ragal yàlla di def ni yi mooy damay ragal yàlla fi jullit ñi ne ñeme yàlla fi yéeféer yi ne déedéet wala bu ma newee ci ñoom diw comme que ñoom ay ñàkk caaxaan la ma wane ne fa man moom yi rek laa gëm bu ma fa jógee dem ci sama ngeneen yi jël beneen jikko déedéet loolu la alxuraan di décrire naafiq yi de ne noonu lañuy def ne ñoom bu ñu dajeek ñi gëm yàlla qaalu amanna wa ida xalaw ila shayatinihim qaalu inna maakum inna inna kunna lan lañ waxat wa ida xalaw ila shayatinihim qaalu inna maakum innama nahnu mustahzi'un gaa yi dañu naan mu ne buñ dajeek ñi gëm yàlla ñoom naafiq yi xaalu ñu naan aman na waaye ñun kay on partage votre vision du monde vraiment c'est ça la réalité gars yi ñoo comprendrewul situation bi vraiment c'est ça le de société bi nga xam ne moom lañu war a def moom lañu war a appliquer loolu mooy buñ dajeeg nit ñi waaw xamee ne gaa yi moom ay taalibe sëriñ diw lañ demba bu mu fa ñëwee danga naan waaje moo xam demba waaye moo xam sëriñ demba ak sëriñ sàmba waay ndeke dara da ko waajal bi muy waa comme que xam ne fii lay ñëw mu fexe gëstu tuuti ngir am lu mën a góondee fuul yi mu wan moo leen gën a bokk ci mbir mi te partagé na moom kay sëriñ boobu du moroomu gaa yi waaye bu wéetee ak moroomu naafiq mi nag nga dégg ko naan non wa ila xalaw bu ñu wéetee ila shayatinihim ci seen shaytaane yi nga xam ne ñoom ñépp ñoo ànd féttërlu ci ci ci àtte yàlla yeeg day li mu dogal ñu naan ñoom dañ doon saboote waaye xam ngeen ne gaayee waay waay waay xam ngeen ne ay ay yi ah <laughs> dañ leen doon kii rek c'est pour pour kii leen rek xam nga ñoom dañoo neex réeral quoi loo leen wax ñu gëm si des crédules bàyyi leen foofu xamoon nañ ne ku mel ni man moos dina partager seen idées yu farfelu yi mooy loolu nag moo baaxul kooku lam yattaqillah haythama kaana kooku ragalul yàlla fu man di alors que yonent bi alayhi salaatu wa salaam dana ittaqillaha haythuma kunt wa atmi'il sayyi'atal hasanata tamhuha boo defee lu ñaaw tegal nga def ci lu nga def lu baax ci ginnaawam ndax da koy effacer voilà boobu waxoon nañ ne mu ngi ci arba'ina mais waxuñu woon ne imaam at-Tir ko noonu imaam at-Tirmidhi ak imaam ad-Daarimi rahmatullah ala al-jamii' ñoom ñoo ko solo léegi beneen bi ma gis ne defuñu ko woon mooy xadiis sayyidatu Aïsha bi bi nga xam ne dane euh, euh, dane woon bu ci la wax ne Seydina Arqam bi mu defee njaay al-ayna mu ne innahu qad abtala jihaadahu ma rasulillah illa yatu mu ne moom de yàq na li nga xam ne mooy jihaad ji mu àndoon ak yonent mi alayhi salaatu lu dul mu tuub euh, xadis boobu imaam ad-Daaraqutni moo ko solo na ko noonu imaam al-Bayhaqi ñoom ñoo ko solo jële ko ci abi isxaaq moom mu jële ko ci alaaliya di benn ndaw as ndaw mu anna imra'atan atat aishata mu ne dafa am benn jigéen bu dikkal sayyidatu aisha fa sa'alatha an abdin wala ba'at min zayd ibn arqam bi thamani bi thamani mi'ati nasiya washtarathu bi naqda fa qaalat aishatu radiyallahu anha bi'sa ma ishtarayt wa bi'sa ma ibta'tal ablighi zaydan annahu qad abtala jihaadahu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam illa an yatuub te góor ñu nekk di càllale bi ñu dëgër la eh. dañ euh, euh, ne benn ndaw benn ndaw dafa dikkal Sayyidatu Aïcha voilà mooy li ñu doon naan exemple xaalis cinquante euros lañ joxe woon. moo jaam la woon jaam ab jaam. ab jaam. la ndaw si jaay Seydina Zayd ibn Arqam waaye nasiya mooy liñ la waxoon ne da koo lebal xam nga nasiya mooy ma ñëw nasiya mooy loo xam ne du léegi laa koy ci moo tax gisoon nañ affaire riba si si si gisoon nañ ko Xaybar gisoon nañ ribal fadli ak ribal nasiya entre ribal fadli ak ribal nasiya ribal fadli waaw kay côté boobu waxoon nañ ci ñaari riba yooyu walilahi alhamdu wal minna <laughs> waaw kon kitaabul buñu bu ñëwee dinañ reprendre tuuti loolu pour pour rafraîchir mémoire waaye eh, bu dee côté riba moom côté bi gisoon nañ ko muy entre ribal fadli ak riba nasiya léegi mu ne da koo jaay benn daa jënd ci moom benn jaay benn jaam daf ko jaay daf ko jaay Seydina Zayd ibn Arqam benn jaay benn jaam bi thamani nasiya ci huit cent waaye ci alalu ci alalu seen jamono masiya ah, mais loo xam ne mooy du léegi la ma fay après ma dem jëndaat ko ci moom bi si timia six naq dan teew ñu ne ko nag léegi la ma la jaayoon démb la ma la jaayoon fan yee jaam bi moom laa bëgg a jëndaat huit cent laa la ko jëndaale woon laa la ko jaaye woon léegi damaa bëgg nga jaay ma ko yow six cent xam nga loolu non warul ñu dugg ci détail bi parce que bayul ay na dinañ ci gën a ñëw insha allah la ou ou mais où est problème xam nga ci biti nii da naan mais mais at ci njaay njaay mu njëkk mi baax na wala baaxut ñu ne la baax na parce que nit bu ko neexee mu ñëw di la jaay ne la man de lii 500 laa koy jaaye nga ne ko man de bëgg naa koo jënd waaye damaa bëgg nga lebal ma ko. kii la koy jaay bu dee d'accord na mu ne la waaw léegi mu ne la eh. sàngam bés sàngam eh. walla ci at mi wala ci weer wi dinaa ñëw jox la cinq cents yi waaw balaa boobu naa la fay ngeen d'accord bu ngeen ci d'accord et eh. xam nga ci kaw noonu dañ naan baax na nga ne waa waa ji ba mu ko jëndee du moo ko moom comme Seydina na ibn Arqam fii du moo moom affaire bi finalement nga ne waaw moo ko moom kay nga ne waa léegi ndaw si ñëw ak di ko jënd mu jaayaat ko ko lool kay boo séparé ñaari xanaa kay lu war a baax la. na la nag mbir mi demewul noonu ci biti nii lool mooy bitu ko bëtu koo xam ne yow seetloo mbir mi deme transaction bi ni mu deme te loolu nag aka bari ci njaay yi. commerce yu bari ak transaction yu bari gaa yi gaa yi def léegi. Euh, boo koy door a boo ko xoolee ci kaw nii. affaire yi day jub da naan baax na mais boo ko seetaatee bu baax ngay gis ne affaire yi dañ cee laxas jaan yooyu nag insha allah dinañ gën a dugg ci yooyu ci ci ci <laughs> ci masala yooyu nga xam ne ñooy masala yi jëm ci wàllu euh, albuyu kon xadiis boobu it tudduñu woon fan ci kan moo ko solo mooy kon imaam ad-Daaraqutni ak imaam al Bayhaqi càllale boo xam ne rijaaluhu siqaat voilà yoo xam ne góor ña nekk ca càllale ba dëgër nañu eh, léegi ñu war a continuer eh? ba léegi eh, bul fàtte li ñu waxoon nag waxoon nañ ne affaire bi dañuy topp succession yi succession wu li nga xamante ne nii mooy euh, mooy mooy ni ni ni ni ni xabaar yi dikk waaw hein ni histoire bi fatxu Makka bi jóge léegi buñ continuer ci li nga xamante ne nii moom la aleyhi salaatu wassalaam wax euh, non imaam ibn al qayyim <laughs> eh, mooy bi mu waxee lii moom imaam ibn al qayyim mu daal di ciy teg kon ñu continuer ba léegi li mu di gis li nga xam ne moom la di ci zaadul ma'aad fi hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam ne boo seetloo liñ mujjoon kon ñu ngi woon Seydina Xaatib mais bala ñu ñëw ci imaam Ibnul Qayyim am na lu mën a woon fàtte mooy am na leneen luñ ci mën a jànge mooy yeneen ci mi alayhi salaatu saam gisoon nañ ne eh, keroog bi muy waajal Fathu Makka xabaar bi daf ko nëbb avant ñu doon avant affaire xaatib Seydina xaatib bi nii laata saxaaba yi di ko yëg ba Seydina xaatib di bind lettre ngir wax ko waa gisoon nañ ne ba mu ko waxee Sayyidatu Aisha radiyallahu anha dane ko ta ko wax kenn baayam bi nga xam ne moom la gën a sopp ginnaaw yeneen bi alayhi yi wa salaam di Seydina Siddiq radiyallahu an anhu ñëw di ko la di ko mais gisoo tontuwu ko ba léegi divulgué wul secret bi muy rejoindre li waxoon ci jataay yële weesu ne woon daanaka léegi secret boo ko xasee wax tuddatul secret waaye nag jamono yooyu looloo amoon dafa am nit ñu wóoroon sayyidatuna Aisha radiyallahu anha siddiqatu bint siddiq radiyallahu taala anhuma keroog divulguewul baayam waxu ko fan lim ko tontu yépp mooy li nga xam ne moom la gis muy def mooy waajtaay mu ngi ñu ngi waajal a amarakum rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bil isti'dad ak yu mel noonu mu ne ko na am yonent leen saab saab da leen digal ngeen waajal mu ne waaw ilaa ay na xaw ma te tamit gis nañ beneen riwaaya bi du ne sayyidat Aisha dane xaw ma parce que xamul ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ko waajal ma te nga nëbbal ma sama mbir que waxu ko woon fan exactement waaye le fait que mu yem ci tontu boo xam ne du dugg ci détail loolu mooy li nga xam ne moo war a am te mu sori lool léegi suñu nit ci jamono waaw ci denc secret li nga xam ne noonu la nekk la tumurankee ci jamono yi waaye bokk na leneen li nga xam ne dañ ko ciy jànge mooy euh, gisoon nañ ne ngir faire diversion ndax comme li alayhi salaatu wassalaam wax alxarbu xud'a gis nga euh, xare affaire naxante la waxoon naa la masoon naa la ko fi wax ne la bés bu la ay say noon ñëwee ne la say noon yoo xam ne say ennemi lañu réewum jullit laaj leen ñaata char ngeen am ngeen naan ko quinze char lañ am naan nit da dëggu waaw dëgg rek day wax mooy gaay yi ñu def dañuy xam ne en ah, quinze char ñu fexe sax ba xam fan lañ nekk ñu daldi yoxosu bombarder leen mu jeex après nag buñ lay duma nam lay défendre sa bopp parce que yow divulguer gëgg say sa sa force lépp wan nga ko noon bi wam xam la xam fi mu lay jaar xam nan lay paaree ngir tamit nan lay rëq ndigg yonent am na ci riwaaya imaam al-Waaqidi bi sanadin da'if rahmatullah alayhi mu ne keroog dafa yónni seydina abu qataada alxaaris ibn rib'i al ansaari radiyallahu anhu mu takk benn armée boo xam ne day dem di baliser le terrain pour yonent bi alei satu salaam mais fi ko yónni woon jegewul sax Makka du sax côté Makka pour lan ngir li yuriyal aduwa ngir mu wan noon bi mu foog ne fële moom fële la jëm ba mu bañ a éveiller soupçon waa Makka waaw kon mooy affaire yi tamit mooy ne euh, nit ki nekkul ne li ngeen war a def yépp da ngeen koo war a étaler ci voie publique bi ñépp yëg ko nga naan ñun moom transparence kese quoi non non am na yoo xam ne du trans transparence du ci dox ndax bés buñ la yëgee mooy say affaire yàqu bu demee noonu nag mooy yooyu da koy nëbbu ba mu sotti manoo ngeen ñëw ne man waa yow ñun daal saay suñu projet bi nangam la mu leer na ne am na bu ñoo xam ne bu ñu ko yëgee du dox yow nga ne ah, malgré tout dañ koy wax non loolu laysa min al xikma wa laysa min min as sunna bokkul ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa yónni kii mu jaar na le ñépp foog ne fële la jëm ndeke Quraysh la la jëm bokk na tamit liñ ci jànge mooy gis nga keroog bi muy génn ah, dafa mooy effort effort euh, offert de la guerre ñépp ci bokk effort bi dafa woote ci jullit yi nga xam ne ñoo nekk ci réewu arab yi mooy ñu wër Medina yónnee fa ngir ñu ñëw fekk ci ko ànd ak moom ngir dem gi muy dem Makka ah, te loolu ndax la ndax bu lislaam soxlaa amul <coughs> naan non ñoom diwa nga fa quoi grawul non non non il faut ku nekk mën a sacrifier wu minimum dara l'islam jaraw ko minimum dara tamit même ne gaa yi fekk seen village yi manoon nañu def ni naa féq yi ne ah non ñun ñun dañoo am ngànt quoi comme nam defoon <coughs> sulhul Hudaybiya ba mu fay dem c'était pareil naafiq yi di ut ay ngànt waaw naan buyuutanaa awra suñu kër yi day fa vulnérable de am na ñoo xam ne suñuy noon la yàkkamti nañ benn góor du fi ne bañ songu daal di ñuy razia kon nag manuñoo bokk ci xare bi ndax buyuutanaa awra suñu borom mi xam maa fi sudur li ci dënn yi xam ne ñii waxuñu dëgg waxuñu dëgg wa ma hiya bi awra in yuriduna illa firaara suñu boroom ne du dëgg de seen benn village vulnérable seen benn seen benn dëkk vulnérable nekkul nekkul sous l'emprise de l'ennemi kenn menacé wu moom kay li am mooy in yuriduna illa firaara gaa yi bëgguñ lu dul fàq daw baña ndax ah comme que gëmuñu yàlla kay duñ deewal ngir yàlla ndax gëmuñu ko mooy effort de la guerre bu xewee amul bu amee ñu soxla doole yépp moo xam ci loo xam ne ab liggéey la lu ñuy liggéey loo xam ne il faut ñu def ko bu ngeen ko bàyyee na mu yéex wala sax du sotti ñépp toog naan ñoom diw nañ ko def déedéet il faut tout il faut mobiliser le maximum de person voilà kon yooyu yu am solo la woon léegi buñ ñëwaatee ci imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi wax ah mu ne wa fiiha jawaazu bal istixbaabu kasrati almuslimiin wa quwwatihim wa shawkatihim wa hay'atihim li rusuli al-aduw idaa jaa'uu ila al-imaami kamaa yaf'alu muluuku al-islaam kama amara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi iqaadi niiraani laylata duxuuli ila makka wa amara al-abbaasa radiyallahu anhu an yaxbisa abaa sufyaana radiyallahu anhu inda xatmi al-jabali wa huwa maa tadaayaqa minhu xattaa caradat alayhi asaakiru al-islaam wa cisaabatu at-tawxiid wa jundullah wa uridat alayhi xaasikiya xaasikiyati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa hum fi silaahi minhum illa alxadaq summa arsalahu fa axbara qurayshan bima raa mu ne bokk na ci li ñuy jàngee ci lii ba lee ñoom imaam ibnul qayyim raxmatullahi alayhi ci zaadul ma'aad mu ne bokk na ci waxu waxuma la possible mais soppuk baril day xaw a ndoom li ñu doon wax sànq mbooloom jullit ñi ak tamit wane gi nga baril seen force ak seen dangar ak ni ñu nekk benn di ko wan bu dee ne seeni noon dañ fay ñëw wan wanleen wan lépp mais wan leen ci que réewum jullit mi nag du ñu nooy ñoo xam ne amuñu benn armement moo tax ci la xam nga lii souligné woon nañ ko biñ ci àggee ñu ngi la mooy keroog bi ñu tegee bi eh, eh, eh, yonent bi alayhi salaatu salaam ne Seydina Abbas mu téye Abu Sufyaan sayyidu Quraysh ca guddi ga ca suba ga ngir armée jullit bi parade jaar ci kanamam ba mu gis doole jullit ñi ci laa la doon waxe ne loolu mooy wane ne défilé militaire bu dee dañ koy def ci bii boobu lu baax la waaw défilé militaire parade armée yi ñu wane yenn armes yi nga xam ne réew jullit ñu am nañ ko ci ay ay ngànnaay ci ay ngànnaay ngir wane ne pour <laughs> damm wew bépp kàccoor wala yéew yéefar moo xam ne ñu ngi leen di waajal naan ñii doon waaja dal ci kaw ñu xam ne gaay kat du ñu ay ñeexi ñebbe ndekk voilà moo tax ay iranien yi def di parade yooyu di wane seen kii mais c'est comme ça euh, pays yu bari nag <coughs> réew jullit yu bari moom buñ koy def ils le font dans di di di di roy ñi nga xamante ni ñooy kuffaar yi yàlla waay waay aka neexoon ñu xamoon na yonent bi alayhi salaatu salaam bi sunnaaloon nañu lu mel noonu xam nga xam nga xam nga kiy def <laughs> moo tax ñaari nit dina defandoo mais ñoom li ñuy def li ñuy def du ànd bokk ñaari nit ñoo xamante ne nii ñoom li def du ànd tamit du bokk mooy waajoo xamante ne nii man ngeen a def laa même chose même action bi mais li ngeen di def bokkul te tamit même même pay yi du ngeen ko ci am mooy du ngeen bokk jamais ngeen même ndax kenn ki day def nga ngir ngir roy yonent bi sallallahu alayhi wa kooku yemul ak ki nga xam ne day def ngir roy ma sem ma sàmba wala ma dem wala day def parce que gis na yéeféri di ko def déedéet kooku moom xam nga ne xaaju ñoo bokk sax kooku xaaju la bokk ak kële déedéet mooy affaire bi il faut mbiri xoolal ñi ñiy def ay défilé militaire ci réewu julli ni wóor na ma bari na ci ñoo xam ne budul ñi ci ëpp boo leen laajoon lu tax ngeen di def nii tradition la boo xam ne gis nañ réew bu ne am ab fête nationale am di def yu mel noonu bu koy def lool kese lañu ko teg waaye teguñu ko fenn teguñu ko ci ne par exemple bon dañ koy def parce que keroog sulh kii fatxu Makka keroog fatxu Makka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat defoon na lu mel noonu wax armée yi armée bi ñu parade ci kanamu ki nga xam ne mooy Abu Sufyan ne woon sangu waa Quraysh ngir waa Quraysh xam ne nag ndeke jullit ñi duñu ay ñeexi ay ay ay ay ay ñeexi ñebbe nag waaw waaw mais wala loolu bariwul ñuy def loolu walla iyaadu billaah kon mu ne bokk na ci possibilité wu possibilité wu ak bal possible ak sopp di baril julli ñi ak seen doole li rusulil adu wi ngir wan ko noo eh, eh, eh, émissaire noon yi ida jaa'u ilal imaam bu dee dañoo ñëw ci kan ci imaam bi mooy ñu ñëw ci dëkku jullit bi même buñ fi ñëwee sax comme ñu ñëw comme ni Abu Sufyaan def xam nga Abu Sufyaan moom moo jóge fee ñëw fekk ci jullit ñi loolu yi baax na réewum jullit bu ay yéeféer yoo xam ne daldi surto ñoo xam ne dañee na dafa am lu xaw a ñagas seen diggante rawatina ñu moom ñu ñëw nga daal di leen nga daal di bokk boole ci programme bi nga invité ko mu gis li nga xamante ni mooy la force bi nga xamante ni am nañu ko waaw puissance de feu bi nga xam ne am nañu ko moo tax mu ne mooy bu ñëwee ci imaam bi kama yafalu mulukul islam comme ni ko buuru l'islam yi di defe mooy ay jamonoom ñoom voilà ñoo dañu ngi doon def sunna mais de loolu moom daa mel ni réer na léegi mu ne kamaa na bi ñun moom léegi noonu sax ñuy armé buñ soxlaa arme ci ñoom lañ koy jënd xam nañu suñu système de défense ndax ñooñu ko jaay ko ki la jaay mbir yooyu bu doon mooy dal si kaw sa moo am ak yow problème du yàq système bi amul loo xam ne mën naa tax <laughs> loolu kay xam ngeen ne loolu loolu lu muy contourner sa système de défense ndax moo la jaay lépp yomb na mu ne lii nag fan lañ ko jële mu ne kama amara comme ni yonent ci ñu taal safara yi keroog bañ agsee Makka ca guddi ga ñu taal ndax Abu Sufyaan xam nga ba mu àndeek Budayl ibn Warqa ak ki nga xam ne mooy Hakim ibn Hizam ñu dal di gis ay tàkk-tàkk ay taal yi ñu taal Abu Sufyaan naan ah, ci lëndëm gi keroog waa mais taaliye moom lan la bu day di naan ko Xuzaa la mu ne ko Xuzaa oh, oh, azallu Xuzaa oh, moo gën a doyadi moo gën a ñu nekk ñee déedéet ñee manu la nekk Xuzaa loolu yonent ma lay saar saar ma ko digaloon jullit ñi ñu def ko ngir lan ngir bu ko gaa yi gisee fu nekk ñu ko fa gis mais bam mel ni moo tax mu ni leen ñii Abu Sufyaan ne non ñii ñu bari lañ ñi ñëpp Xusaa fopp contrairement ak li kan defoon <laughs> Seydina Amr ibn al-As gisoon ba nit ñi bëggee taalu taal dane kenn du fi taal yaa ngi fàttale ko lool ba Seydina Omar ibn al-Khattab wa mu ne mu ne dem Seydina Abu Bakar ne ko mais Amr day tere nit ñi seen seen li ñuy li leen seen li nga xam ne day day yëwénal seen mbir amr day tere nit ñi li nga xam ne day yëwénal seen mbir ah ba kii ne ko nag euh, yone euh, euh, bam ñibbisee gaa yi kalaame ko yonent mi alayhi mu ne man maa leen waxoon bu kenn taal dara ndax malgré seddaay bi parce que ci ci ci territoire noon bi lañ newoon imaginer ñu taaloon ko ñu xam ne ñu ngi fii ñu daal di daal suñu kaw nag looloo taxoon defuma ko moo tax affaire yëpp ci ci ci ci ci ci yéene yi la ak lu tax xoolal fee Seydina Amr ne duñ ko def ndax bariwu te ci territoire noon bi fii nag dañoo bari lool te Quraysh comme que yëgul dara ba ci nii ba yonent mi sallallahu alayhi wasallam agsi yi même bu ñu découvrir mu ngi fi manuñu fee waajal ngir jàmmaarloo ak moom c'est c'est fini mu ne comme ni nga xam ne noonu la digale moom alayhi salaatu wassalaam ñu taal taal yi keroog bi ñuy dugg Makka mu ne wa amaral abbaasa an yaxbisa aba sufiyaan wax sànk seydna al abbaas keroog bi abu sufiyaan di waaja dem mu ne ko téye ko ci catu montagne bi foofu mel ni bakkanu montagne bi foofu noonu nga xam ne fa la fa la nit ñi jaar fa la arme bi jaar ngir dem Makka mu ne téye ko foofu ngir mu gis arme jullit ñi gis li nga xamante ne mooy seen seen puissance wa junda ba ba ba ñu paraade gaaral ko mu gis asaakirul islaam mooy li nga xam ne mooy armée l'islam yi ak yi nga xamante ne ñooy mbooloom tawxid isaabatu tawxid wa jundillah ak soldaar yi yàlla yi wa aradat alayhi xaasikiyatu rasulillah mooy ñi nga xamante ne mooy ces soldats ces soldats personnels yi nga xam ne ci ex yi nga xam ne mooy lan lañ koy waxati sax mooy ñi nga xam ne ñoo ko gën jege ci arme bi voilà mooy xaasikiya mu ne wahum fi yi te ñu ngi parade ak seen armée yi armée wu jusqu'au du ñu gis ci ñoom lu dul seen bët yi nii mooy comme casque yi voilà summa arsalahu ginnaaw gi ba mu gisee lool nag mu bàyyi ko ba mu demee mu wax ko waa Quraysh li mu gis moo tax ba mu demee affaire bi dafa am effet ci moom dafa am effet ci Abu Sufyan ndax nee na waa Quraysh gis ngeen gis ngeen qad jaa bikum Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam bi jayshin mu ne leen dikk Seydina Muhammad dikkal na leen ci armée boo xam ne kenn manu koo dékku ci la Seydina ci la ci la Hind mere woon naan rey leen paa yi nga xam ne yaram yaramam woon nes nes yi te nooy du daa waaye ñi am xel bañ déggee loolu lañ xam ne ha saay Abu Sufyaan nii mu leer ay topp ko moo gën topp jigéen ju mer de waxu jigéen ju mer moom nañu bàyyi Abu Sufyaan mii bu xasee wax lii mooy noonu la demee ndax dafa am effet ci ñoom ndax doole joon ñu leen wane voilà te loolu keroog sulhul Hudaybiya yonent bi alayhi salaam ñaanaloon na keroog lan moo taxoon bi ñuy commencer tawaaf bi ñu waa ñu dox dox bu gaaw ndax ko kuffaaru Quraysh ni dañ ne dinañ leen dikkal nit ñoo xam ne qad wahanathum humma qad wahanathum humma Yathrib boo gaayee loo xam ne de ñoñ ne ci kaw montagne yi di xool ndax dañu génnoon Makka ngir abal jullit ñi ñu daldi umra mu ne dina leen dikkal ay nit ñoo xam ne dalee na doyadeel tas na leen escanté na leen euh, ngelawu Yasrib boo bële ni mu ñëwee yonent mi alayhi salaatu salaam Seydina Jibril wax ko loolu yëgal ko boroomam yëgal ko mu ne jullit ñi nañ pressé le pas mu ne rahimallahu imra'an araahumul yawma jalada wala araahumul yawma quwwa raximallahu buur yàlla yërëm na raximallahu yàlla buur yàlla yërëm imran kenn ci yéen ah ku nekk ci yéen koo xam ne wan na yi tey doole yàlla ko yàlla yërëm voilà mu ñaanal loolu rahimallahu mra'an arahumul yawma jalada waaw kon loolu la imaam ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi ah, mu ñëw nag ci beneen luñ ciy jànge loo xam ne waxoon nañ dinañ ci ñëw léegi comme que ko bokkoon na ci ñu ci dinañ ci ñëwaat ci njàngat yi léegi ko mu ne wa fiiha jawaazu duxuli makkata lil qitaali al mubaaxi bi geyri ihraam kama daxala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal muslimuun wa hada la xilaafa fiihi wala xilaafa annahu la yadxuluha man araada alxajja aw alcumrata illa bi ixraam waxtulifa fi ma siwa dalika ida lam yakun adduxulu li xaajatin mutakarrira kalxashaasi kalxashaashi walxataab ila axiri ma qaal kon imaam ibnul qayyim raxmatullah aleyhi ba léegi ci ñu ngi ci zaadul maad zaadul maad wallahi ñii la suñu boroom barkeel seen liggéey subhaanallah allahu akbar mooy eh, xoolal lii nii ñuy liir nii ñaata ñaata yoon la ko nit ñi di liir ci àddina bi ak ñaata nit ñoo koy jàng kañ la ko bindoon yàgg na allahu akbar waaye buur yàlla dalee na defal barke ci seeni mbir voilà walla mu daldi <coughs> ba léegi ñu koy jàng tout le temps ju leen di tudd comme si ñu ngeen ñun ndeysaan ndeysaan rahimahumullah te may ñu ñu xam-xam boo xam ne xam-xam la boo xam ne yàllaa tax te mu nangul ñu ko moom borom bi te ñu am ci ngërëmam xam-xam boo xam ne dañuy tuufloo ngërëmu yàlla ak yonent bi alayhi salaatu mu ne bokk na ci liñ ciy jàngi jawaazu duxuuli makkata li lil mu baax bi ghayri ihraam mu ne bokk na li ñuy jànge ci qissatul euh, fatxu Makka bi ba léegi mooy possibilité dugg Makka dugg Makka ngir xeex boo xam ne bu dagan la te bu fa nit kay dugg mu bañ a ndax en fait laaj bi mooy est-ce que nit ñun noon lañ ko bëggoon a poser poser mais bon comme que indi na ko moom bon dañuy duñu def lu liir li mu ko quoi ñun nag bon ah, euh, de départ ba bañ naan dinañ ci ñëw nii lañ ko xalaate woon mooy laaj est-ce que Makka nit mën na faa dugg saa ihram loolu mooy masala bi voilà mooy est-ce que nit mën naa dugg màkka ma jóge Sénégal jóge Paris jóge Canada wala ma jóge feneen jóge Yaman jóge Sham jóge Iraq jóge Égypte jóge Ghana ñëw ba Makka sama ihram est-ce que loolu mën naa ne mais imam Ibn Qayyim noonu dina tontu ci loolu mais moom neneen la ko waxe parce que dafa départ ci xew-xew bi tax muy xew-xewu fathu Makka mu ne kon bokk na ci possibilité dugg Makka ngir xare boo xam ne bu dagan la te ña koy def bi xayri ihraam ñu bañ a ihraam kama nga xam ne daxala rasulullah la yonent bi aleyhi salaatu salaam dugge biir Makka wal muslimuuna ak jullit ñi radiyallahu anhum wa hada te lii mu ne laa xilaafa fii amul wuute wala xilaafa mu ne te tamit dam na beneen loo xam ne kenn wutewu ci mooy annahu laa yadxuluha man araada alxajja aw al umra illa bi ihram amul wuute ne nit amul droit dugg makka te moom mu am muñ dem fa ngir aj wala ngir umra ngir mu umra wal aj saamu yéeneem saamu ihram loolu moom manu ne mooy loolu amul wuute que ne loolu moo tax ihram boo gisee ci ponk yi la bokk min arkaanil xajj al ihram mooy yéene ihram de toute façon moo yéene rek mais nag dafa am lu mu laaj ay conditions de l'ihram waajibatul ihram ak yi nga xamante ne mooy eh, sunanul ihram ak yi nga xam dañ koy tere man hiyatul ihram nga xam ne nit ki bu xasee armal dañ ko koy tere comme ay parfum ay ay ay ay daggwee ay watu ak façon yére yi nga xam ne manu leen a sol mooy eh, yooyu yépp eh, mooy loolu amul wuute ne koo xam ne day aji wala muy umra te dëkkul ci mooy ci biir miir mawaqit yi que ne kooku moom par force euh, euh, mooy nekkul à à à l'intérieur des mawaqit ndax dafa am mawaqit zamaniya ak mawaqit makaniya mawaqit makaniya yi nag mooy ñi dëkk avant comme ay qarnul manazil ñooñu noonu ñooñu noonu mooy ñooñ en dehors ñooñ mooy ñi nga xam ne feneen lañ jóge ndax gisoon nañ ko ci zaadul xujaaj ci xadiis saydna abdullah ibn abbas radiallahu taala anhuma kon lii amul wuute këne képp koo xam ne dafa jóg ngir aj wala ngir umra ngir dugg màkka foog mu armal mu ne amul wuute këne ku dugg màkka dugg màkka ngir xare boo xam ne bu dagan la këne kooku soxlawul muy armal comme ni yonent bi alei satu salaam mais leen nga ne mais xare bu yow yonent bi alei satu salaam gisoon nañ ci discours bi dafa tere woon loolu nee na bu fi kenn xeex te loolu la Abu Shuraih Seydina Abu Shuraih al-Adawi waxoon waaw moom la doon wax al ashdaq al ashdaq naan ko ginoo ma koo xam <laughs> waaw a'uuzu billaah ba imaam na Hazm tontu tontu ya yi nga xam ne ñoo jaar yoon te wax nu dëgg rahmatullahi aley eh, dañ naan la ndax yonent bi alei saat nee na wa in tarxasa képp koo xamante ne day ñëw di jël ruxsa te naan moo dama ci dañ fiy xeex parce que yonent bi alei saat defoon na nee leen ko yonent bi alei saat de suñ boroom moo ko ci daganaloon benn waxtu boo xam ne weesu na benn jamono boo xam ne loolu la ci manoon ci la ko dégganaloon xare boobu delluwaat na nam meloon kon dañ naan la xitaalul mu baax bii nii mooy xitaal bi du mën a ne te loolu it masala la ku waaw masala la boo xam ne xam noonu ñuy def xoora dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw mooy est-ce mooy man nañoo teg pen kenn biir màkk comme que yonentu Yàlla saa saam nee na kenn du fi tuur deret kenn du fi def yooyu yëpp est-ce que par exemple bu nit bu nit bu nit defee loo xam ne jaasi sharia rey na est-ce que biir màkk dañ ko fay rey moom loolu loolu laaj la waajoo xamante ne nii gaa yoo xam ne dañoo ñëw prendre ay otage ay nit ci biir Kaaba gi hein kooku nuñ koy def nuñ leen di def gaa xam nga xewoon na fi xewoon na fi année soixante-dix yi am ay ay chiites yu prendre en otage ay foofu noonu yor ay armes ci biir léegi nan ngeen def dañ leen di bàyyi noonu <laughs> léegi ma xam nga loolu masala la <laughs> nga ne am ah, na parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kenn du fi xeex ah waaw kenn du fi xeex ah. léegi est-ce que possible la imaam Ibn al nag loolu lay xaw a junj nii que par exemple <laughs> surtout ci deuxième cas bii ñu wax xeex boo xam ne bu dagan la kooku soxlawul muy ihram ndax Yonent mi alayhi keroog bi muy dugg Makka sorul yére ihram ah. am na ci boo xam ne benn kaala bu ñuul la yoroon beneen bi gis nañ boo xam ne meex far la yoroon mooy euh, casque. casque la yoroon moom alayhi salaatu wassalaam moom la tegoon ci bopp bi kon mooy armaalu loon ñu gam ne kon loolu man naa ne kon mu ne moom loolu la imaam ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi wax ci wàll wi léegi nag kon fan la fan la wute bi nekk fan la wute bi nekk mooy gis nañ ne ñaar yum la ne wute amu ci mooy bi dee ngir duggu Makka ngir xeex bu dagan walla ngir lan wala mu nekk ngir loo xamante ne nii euh, waa ji day day armal wala day umra kooku moom amul wute it kenn daa war a armal avant muy dugg mag léegi nag mu des mu ne nag waxtu li fa waaye nag wute nañ fi wute am mooy fii fii maa si waa daalika yu wute ñaar yi ñu la wax ida lam yakun duxulu li xaaja bu nee ne dugg bi ne aajo waralu ko ah mutakarrira mooy aajo goo xam ne dafa répétitif kalxashaashi wal xattaab comme ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom Makka dañ fay liggéey euh, euh, euh, quotidiennement lañ fay dem xam nga jamono ji dala wax ay métiers yoo xam ne yu amoon la mooy daja gaa yi nga xam ne dañuy jël caawa mi di di dajale ñax yi ñax yu wow yi takk leen def leen ay say tey dañ naan comme botte de foin yi agriculteurs yi defar ngir jox ko seen seen seen jur yi waaw mooy loolu ñax yu ñuy dajale après di ko jaay kooku moom ku mel noonu moom bokkul kooku mënuñ ko ne yow saa booy dugg Makka yow foog nga armal déedéet wal xattaab ak ñi nga xam ne dañuy taxane mënuñ leen di yéen it bala ngeen di dugg Makka saa su ne nga xam ne quotidiennement mooy bu moo nooy tey rek. tey ki nga xamante ne benn ingénieur la wala benn benn kii la nu mu tudd euh, benn ouvrier la boo xam ne moom biti Makka la dëkk tous les jours mu xëy si kenn du ko ne yow bala ngaa dugg Makka saa su ne il faut nga euh, ngay armal non déedéet déedéet léegi mu ne <laughs> mu ne nag lu wuteeg lii am na ñetti wax yu ci am. waaw mu ne kon waxtu li fa wute na fii maa si wute nañu fii maa si yaa daalika kii ma lay limal mooy ki nga xam ne wute wuñ ci dugg Makka sans armal ci koo xam ne xeex bu dagana ko fa indi wala boog ñi nga wute wuñu tamit que ne armal par force pour kii acc ak kuy umra mu ne wute na nag wute nañ li wuteek lii bu dee ne idaalam yàqu ne duxul bu dee ne dugg bi nekkul aajo waralu ko goo xam ne gu répétitif la kal xashaashi wal xattaabi ala thalathati axwaal mooy léegi buñ génnee ñii ñu la wax mooy ñi nga xam ne quotidiennement la ñuy liggéey Makka wala dañ fay am soxla saa su ne tous les jours presque ci semaine bi dinañ ci dem ay quate fois Makka waaw kooku ngir ay yeneen raison kooku taxul ñuy wax léegi nag lan moo des mu ne nag en dehors de yi nag fa la wute ba ne mu ne ahaduha première wax bi mu ne laa yajuuzu duxuluha illa bi ihram wa hada madhabu ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ahmadu fi zahiri madhabihi wa shafi'i fi ahadi qawlay mu ne première wax bi mooy kene en dehors de ñi ñu lim moom képp daganul ci kenn muy dugg Makka sans l'ihram mooy koo xam ne moom du moom quotidiennement la fay liggéey wala la fa am aajo journalièrement wala mu nekk koo xamante ne comme genre métier la fa am boo xam ne euh, wala folo day dem ak ñëw ci ci quotidiennement en dehors de ñooñu moom ak ouvrier bi nga xam ne moom day li day liggéey biir Makka tous les jours di dem ak ñëw en dehors de ñooñu ñu ne ñeneen ñi ci des moom laa yajuuzu daganul duxuluha ñuy dugg Makka illa bi ihram lu ñu ñu armal mu ne lii nag mooy madhabu seydina abdallah ibn abbas mawlaana radiyallahu taala anhuma mu ne wa ahmad te mooy madhabu imaamu ahmad tamit fii zaahiri li nga xam ne moo dina feeñ ci madhabam mu ne wa shafii lii benn wax la fi ahadi qawlay shafii benn wax la ci waxu imaam ash-shafii rahmatullah alayhi këne màkk kenn du fi dugg sans li nga xam ne mooy armaal mu ne wa thani deuxième wax bi annahu kal xashaashi wal fa yadxuluha bi gayri ihraam mu ne wa hada al qawlu al axar li shaafi'i wa ahmad rahmatullah alayhima mu ne deuxième wax bi dane non non non ñeneen ñi tamit ñoo yem rek mooy ñeneen nga xam ne du quotidiennement lañ fay ñëw mais dañ faa ñëw mais so mooy ne du du du du du ne armal ak yooyu andiwu leen fa xeex bu dagan andiwu leen fa umra andiwu leen fa ak andiwul mais beneen soxnaa leen fi andi mu ne non non non ñooñu beneen wax mu ne ñooñu mook mook mook ñu fay ñëw quotidiennement ñoo yem quoi comme waa ji dajale ñax yi di ko jaay wala ki nga xam ne day dajale matt alxattaab di ko jaay taxankat bi mu ne kooku moom mën nañ faa dugg beneen wax bi mën na fa dugg saa mu armal mu ne lii nag mooy waxu imaam beneen wax bi ñuy jële ci imaam Shafi'i waxoon nañ la premier waxam mooy wax bu waxoon nañ la fi ahadi qawlay Shafi'i bokkoon na mooy premier at bi bii nag waxu imaam Shafi'i la muy beneen waxam mu ne riwaaya la tamit mooy lu ñu soloo la ci imaam Ahmad mais du mazhabam voilà mu ne wa ñetteel bi nag ñetteel avis bi annahu in kaana daaxilal mawaaqiiti in kaana bu dee dafa nekk daaxilal mawaaqiiti ci biir mawaaqiiti jaaza duxuluhu bi geyri ihraam mooy bu dee dafa nekk ci biir waa ji mooy waa dafa dëkk ci biir mawaqit yi mooy mawaqit makaaniya yi comme waxoon nañ sànq exemple qarnul manazil ay yalamlam pour ñu jóge yaman qarnul manazil ngir waa iraq dhul xulayfa abyaaru ali ak yooyu mooy yooyu noonu ñi nga xam ne dañu dëkk ci ci biir à l'intérieur des mawaqit yi nga xam ne moom lañu euh, euh, moom la yonent ma lay saa saam tëral nit ki bu armal wala muy aj amul droit ñëw ba dépasser ko faamu définir moom ban ban façon aj lay def wala mu yé yéene bi il faut mu am avant muy dugg foofu. léegi nag bu faxasee xasee dugg te defu ko woon lan moo ko ciy fekk loolu moom gisoon nañ ko ci Zadul Hujjaj wallahu taala alam loolu moom duñ ci dikkaat léegi mu ne gaa yi nga xam ne nag dañoo dëkk dañoo dëkk ci biir. mawaqit yi wala fa lay jóge di dugg biir Makka mooy ñetteel wax bi ñu ne bu dee ne waa ji moom ci ñooñu la bokk moom mën naa dugg possible na muy dugg Makka saa mu armal kooku possible na muy dugg Makka saa mu armal mu ne wayn kaana xaarijal mawaqit kantaan ak bu dee en door la lay jóge moom daldi di fa dugg si lam yadxul illaa bi ihraam moom du dugg biir màkka lu dul mu armal mu ne wa hada madhabu abi xanifa mu ne lii nag mooy madhabu ila al imaam abu xanifa rahmatullah aley voilà mu ne moom imaam ibnul qayyim wa hadyu rasulillah mooy tërëlin doxalinu yonent mi aley salaatu salaam li nga xam ne mooy mbaaxam mooy sunna li nga xam ne moom moom moo yonent mi aley salaatu salaam euh, loolu lañ ko xamee maalumun fil jihaad yi xam nañ ko ci jihaad mooy dugg na Makka sans mu armal wa muridun nusuki tamit xam nañu ko mooy ki nga xam dafa ñëw ngir bëgg aj wala umra mu ne wa amma man ada huma ku wute ñaar yi mooy ki nga xam ne moom jihaad ko fa indi mooy foog mu nekk lu dagan te to loolu wax nañ la dinañ ñëw est ce possible ndax gis nañ ne Eh, eh, yonent mi alei satu salaam nee na kenn kenn du fi xare ku fi nar a xare naan ndax yonent mi alei defoon na ko nee leen ko wax leen ko ngeen na ko eh, buur yàlla man la ko daganaloon ab waxtu te weesu na delluwaat na ci orma ba mu amoon moom dëkk bi léegi mooy en dehors de kooku ki nga xam ni dafa ñëw ngir ngir aj wala umra kooku ay mbiram leer na mooy day armal léegi nag mu ne wa amma man adahuma ku ñaar ñii nag mu ne ku ñaar yi nag fala waajiba illa ma awjabahu llah mooy dara waru ko lu buur yàlla waral ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ajma'at alayhi al ak te umma bi daal di ciy dëppoo wallahu ta'ala alam euh, léegi loolu mu wax noonu mooy ne imaam Ibnul Qayyim en day tarjeex lii mooy tarjeex mooy day dëgëral que bon li gën a dëgër mooy ne à part aj ak umra koo xam ne ak yóbbuwu la fa umra yóbbuwu fa kooku moom mooy buy dugg Makka du armal mooy yóbbuwu fa ndax lan ndax buur yàllaak ak yonentam sallallahu alayhi wasallam euh, euh, farataaluñ kooku waraluñ ko ci kenn léegi nag pour nga ne ki fay dugg en dehors de bokkul ak ku fay ñëw quotidiennement kooku daa war a armal mu ne loolu il faut mu war a nekk loo xam ne day am dalil ci alxuraan wala sunna walta wala boog xeet bi sax daal li ciy dëppoo alors que loolu amul mooy dëppoo googu amul moom kon moom li gën a dëgëral mooy ne. Makka nit ki man na faa dugg comme koo xam ne commerçant la kon ab commerçant la boo am ne wala commerçant bu jël ay kiiwam ay dem Makka ngir commerce kooku jarul muy armal même bu dee ne du quotidiennement par six la fay dem mais ak yóbbu ko fa umra yóbbu ko fa jarul muy armal loolu la bëgg a wax te amaana loolu euh, insha allah mooy li gën a dëgër wallahu taala alam xam naa kon dañuy yem nii Euh, ndax beneen bi ci tegu moom dafa xaw a gudd mooy masalaam ndax Makka dañ koo ubbi sulhan aw anwa est-ce que Makka dañ koo ubbi ci force wala boog par négociation la par ay négociation la ko yonent bi sallallahu alayhi wa ubbi xam nga boo xoolee kii bi da nga naan <laughs> non c'est simple affaire bi non non non dañu xeex ndax Seydina yi ibn Walid xeex na gaa yi ca Xandama yonent ma saab wax na Seydina Abu Hurayra woowal ma lamsaar yi mu wool mu wooleen mu mu ne gaa yi mu dal ci gaa yi lool kay xeex na mais ma ne la même mbir mi nag mbir mi nag yombewul noonu ma ne la nag mbir mi yombewul noonu parce que masala xilaafiya la voilà